ñu wan leen lii waliyasu billah aadana allahu minha léegi al imam minha léegi kon al imam alhafizu an-Nawawi muy jàll ci beneen xadis mooy xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix-huit ah xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix-huit mu ne wa an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ahwana ahli nnaari cadaaban yawma alqiyaamati la rajulun yuudacu fi axmasi qadamayhi fi axmasi qadamayhi jamrataani yaglii minhumaa dimaaguhu maa yaraa anna ahadan ashadda minhu cadaaban wa innahu la ahwanuhum cadaaban muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu daal di ciy teg beneen wuntu Allahu akbar mu ne wa an an-Nu'man ba beneen xadis boobu <laughs> ah eh? beneen xadis mu ne wa an an-Nu'man xadis bii da mu koy jëlee ci saxaabu boo xam ne mooy an-Nu'man ibn Bashir di doomu ku ñuy wax Bashir di Bashir ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma mooy saxaabi la ibnu saxaabi waaw saxaabi ibnu saxaabi moom saxaabi la baayam saxaabi la mu ne ah nee na radiyallahu anhu ma annahu qaala sami'tu nee na man maa dégg rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man maa ko dégg an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ma yaqulu mu naan inna ahwana ahli an-nar gis nga ki na woyof mbugal waa safara bokk adaban mbugal yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ke ca gëna woyof le mbugal ci waa safara a'aadana allahu minha la rajulun benn waay la boo xam ne yuudahu dañuy teg fii axmasi qadamayhi waaw mooy ci ndëggu tànk bi si bi fi dëgg di ko teg ci suuf buy dox la nga xam ne moom du laal suuf cëp mooy ca digg ba ca biir foofee la ñuy def jamrataani waaw ñaari ñaari xaw yu xonq cur yoo xamante ne moom lañ koy defal kooku loolu kese lañ koy defal nga xamante ne yéex lii day day day bax minhuma ci ñaari xal yoo yee ñu ko defal mooy ci tànk bu nekk ñu defal ko ci benn moo tax yeneen riwaay di nga gis mu ne benn safara boobu mooy ci benn tànk bi tànk bu nekk day am benn yaxli da ciy bax minhuma ci ñaar yooyu ñu defool ko ci biir tànkam yi bima huhu mooy yuur ci yuur gi da ciy bax cervelle bi moo ciy bouillir waaw ça fait bouillir sa yuur gi mooy bax te waa ji moom moom ci maa yaraa gisul ne am na axadam kenn amul kenn kenn ashadda ci ñu nekk safaram ñoo gën a tar minhu ko moom adaban bugal pour moom loolu de boo ci gën a woyof lañ ko def loo xam ne moom dañ ko koy solal <laughs> dàll yoo xamante ne nii bu ko solee defal ko xal ca biir tànk ba noonu mu nekk loo xamante ne nii day baxal yuur gi mu jàpp ne amul kenn ci waa safara ku gën a tarle mbugal wa innahu te dëgg-dëgg moom moomee la ahwanuhum azaba mooy ki nga xamante ne mooy ki ci gën a ci ñoom mbugal mu ne muttafaqun alayhi waaw mu ne hadis bi waaw rawaa mu ne muttafaqun alayhi imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi est-ce que ñoom da nga ko solo première njàngat ñu ne la déedéet seen sëriñ imaamu Ahmad solo na ko ak seen taalibi ñëw ñaar ñu daal imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima al-imaamul haafizul Buxaari rahimahullahu ta'ala boobu uddi na ko moom imaamul Buxaari solo na xadiis bi eh, ci bon da leen a taqale quoi voilà cinq six mille cinq cent soixante ak cinq mille ak six mille cinq cent soixante deux indi ko bi nga xam ne nag eh, eh, mooy bi gën a jege moom la ñuy jël muy cinq mille six cent soixante et un mu ci kitaabu riqaaq baabu sifatil jannati wan naar foofu la gën mu ne haddathani Muhammad ibn Bashar mu ne ki ñu nettali imaamul Buxaari non haddathani ki ma nettali man dong imaamul Buxaari mooy Muhammad ibn Bashar bi Muhammad ibn Bashar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri rahimahullah sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana mooy Bundar haddathana Gundar voilà mu ne nettali nañu Gundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum al-Basri kii mooy Gundar moo tax mu ne Gundar ah qaala haddathana Shu'ba mu jëlee ci baay jiit lim ndax moo dencoon yaa ginnaaw bi Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti amirul mu'minin al-Basri annahu mu ne qaala sami'tu Aba Ishaq Seydina Shu'ba mu ne sami'tu dégg naa Aba Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd Abu Ishaq as-Sabi'i al-Hamadani al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom ak doomam yeeg sëtam yi nga xamante ne ñoom Yunus ak Israa'il ak ñooñu moom moo nekkoon seen waajur moo ñi eh, famille la bu doy waar voilà qaala mu ne sami'tu hmm, Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq voilà Israa'il Yunus moo doon doom ak ñeneen ñoo xam ne ay ponkal lañu moo Abu Ishaq as-Sabi'i qaala mu ne sami'tu an-Nu'man dégg naa an-Nu'man bi an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn al-Julas Abu Abdillah ñi ne Abu Muhammad al-Ansari rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi ah, mu ne sami'tu an-nabiyya dégg naa Yonent bi alayhi salaam yaqulu muy wax inna ahwana ahli an-nar 'adhaban yawm al-qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmas qadamayhi jamra yaghli minha dimaghuhu voilà nii la ko al moom jamra la wax mooy ci bu nekk voilà yahmisu qadamayhi voilà mooy ñaari dëggam yi wu nekk day am benn léegi al imaamu al hafiz al tanta imaamu al al al muslim mu ngi ko ndi ci kitaabul iman baabu ahwan wala baabu ahwani ahli an-naar azaaba wala baabu ahwanu ahli naari azaban buntu bi surah yi def ki gën a woyof ci waa safara mbugal mu ne wa haddathana imam muslim rahimahullah mu ne te nett lañu muhammad ibn musanna wa ibn bashar ci ñaari sëriñ yu mag yooyu imam al ibn bashar kese la ko jële moom la wax fee ci riwaay biñ gis fii nag moom kii la ko jële ci ñoom ñaar bax ay xarit lañ woon ay maas lañ woon <laughs> <laughs> muy muhammad ibn musanna li Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al Abu Musa az moom itam sëriñu waa kutubu sitta wa ibn Bashar gis nañ ko sànq mooy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman Dawud moom mooy Bundar ah, ñoom ñaar ñii ñëpp ñoom sëriñu waa kutubu sitta wala Abdul ibn al-Musanna mu nekk kaddu yi muy indi fii nag ibn al mu njëkk bi di Muhammad ibn al-Musanna koy jëlee rahimahullah mu ne ñoom ñaar ñoom nee haddathana Muhammad ibn Ja'far ñu ne ñettalna Muhammad ibn Ja'far mooy Gundar Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah eh, mooy Gundar qaala mu ne haddathana nettalana Shu'batu di bày jiitleem Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward gis nañ ko sànq amirul mu'minin qaala sami'tu Aba Ishaq gis nañ ko sànq Amr ibn Abdillah ibn Ubayd as-Sabi'i al-Kufi al-Hamadani rahimahullahu ta'ala yaqulu sami'tu an-Nu'man ibn Bashir mu ne dégg naa Nu'man di doomi Bashir yaxtubu muy xutba wa huwa yaqul ta mu nga naan sami'tu man di dégg naa am Nu'man gis nañ kon ci ban xaal la ko waxoon da doon xutba mu naan eh, dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan inna ahwana ahli an-naari 'adaaban yawma al-qiyaamati la rajulun tuuda'u fi axmasi qadamayhi jamra te dañuy def ci li nga xamante ne mooy axmasu qadamayhi jamratan jamratan yaghli minhuma dimaaguhu bii la al imam an-Nawawi daal di indi ci ne ñaari xal lañ koy defal ci tànk wa nga xamante ne da cay boye di ci baxe li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, yuur gi voilà yuur gi da ciy baxe voilà Allahu akbar al imam al hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala <coughs> bi nga xam ne e, ci lay soraal yi mu ne e, e, jàpp kii nii axmus boobu mu wax ne ci lañ koy def mu ne mooy li nga xamante ne day nekk ci suufu tànk bi nga xam ne lii du ko jote nga xam ne du jote suuf bu tegoo du du jote ci suuf voilà waaw mu ne Euh, moom ci wazn ahmar ma la yasilu ila al ard min batin al qadam inda al mashi waaw new nit ki buy dox ci digg tànkam bi diggu tànkam ci digg bi ci suuf loo xam ne moom euh, du laal suuf si euh, bu dee daa buy buy dox foofee lañ koy dugalal ca biir voilà ay ay loo xam ne ay dalla ci safara wal iyaazu billah léegi nag kii kam la mais kii gën a woyof le ginnaaw kon gis nañ taxriij bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi baabul xaw fi d'abord mooy lii ragalu na yow bu dee ne ki gën a ki gën woyof li mbugal yawmal qiyaam moom laa la naan li sëriñ bi doon wax keroog sëriñ boobu déggoon benn mbàkke mbàkke la Sénégal mu ne <laughs> ay naan ñoom safara dara fi yëg yi mu ne moo moo doon wax ne waaw <laughs> ñii dañoo sëriñ bi dafa da da dee borom bi da leen a tawfeexal rek waaye ku ku ci borom bi bàyyi woon ba guddi jot mu roof la bo buñ buy metti waxuma la sëriñ ba ngay wax daan moo la tax nga ngay moy yàlla wala moo la tax a bañ a jaamu yàlla moom moom ci boppam da koy fàtte. yow ki sa xel bi dina dem ci mbindeef yi sax mooy médecin boo xamante ni loolu da ko wax woon ab docteur boo xam ne moo la ci mën a dimbali moo sa xel ci moom lay a yow <laughs> xam nga ko wax nga dëgg rek waaye <laughs> dara na leen dalul rek xéewalu yàlla yee foo seen kaw rek <laughs> waaw kay dégg gaa yi naan non man moom bu dee ne dañu ne ah, xara bu dee ne dañu ne bon eh, ab yéefér bu gaañoo diw mii nga xam ne yéefér la waaye mos ni mu def walla ci kaw suuf loolu moom buñ ne jullit moom moom bu ko ñaalalee sax même buñ ne woon daa xaram dara même buñ ne woon bay dem safara man kon ma dem safara xam nga dégg dégg di ko <laughs> kooku kooku <laughs> mooy façon yooyu rek wallahi lu ndaw lu leen borom bi roof lu leen roof dañuy feebar ba saalit <laughs> te kat lu ndaw lañ leen dal moo leen dal yow imagineel nag yow kook jahannama moo tax dañoo xamul <laughs> te fuuy te ñàkk yar te xamuñu mais bés te borom bi da koy wal tous les lu ndaw dal leen seen àddina tukki xalaatatuñ dara ku leen ci génne ku leen ne woon alal bi nga yor li bu dee borom alal la ñàkk ko te nga yor wér gu yaram wallahi mu pare ngir loolu ku ne ko summeekul ci sa millions yi wala sa magasin yi te feebar bii li la dal yaa ngi nii bala ngaa tuur ndox foo jaar dem ñu euh, ci hôpitaux yi sa deret yi kii trois yu ne wala kii yu nekk ñu war ko hein ñu war ko ñu war koo renouveler la ilaha illa allah bu boobaa nooy def hein bu boobaa nan ngay def ñu ne la léegi yow alal ji nga yor yépp génn ci ab sa kër gi génn ci sax après nga fanaani feneen nga seet feneen mais nga am wërgu yaram goo xam ne lii lépp dootul day jeex ci yow ay fàttaliku yu yàgg lay doon wala sax dootoo ko fàttaliku wallahi danaan la defal ku dee pareel defal leen loolu pare nañ génn ci yoon léegi lan ngay xalaat nag jahannama sawara yonent ba lay saab saab nañu ki nga xam ne moo fa gën a hein moo fa gën a néew hein hmm, ñoo fa gën la mbugal lii la moom safara lañ defal ci kii ay dàll lañ ko solal moo tax am na riwaaye yeneen saxaaba yoo xam ne soloo nañ xadiis bi ku mel ni al imaam euh, Abu Sa'id te xadiis yooyu yépp imaamu Muslim da leena rangale ci buntu biñ la wax baabu ahwani ahli nnaari azaba hadith Seydina Abu Sa'id la njëkkandi teg ci bu Seydina Abdullah ibn Abbas door cee teg hadith Seydina Nu'man ñaari riwaay yi mu tëdd xoolal Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu li mu wax waaw duñu wax càllale mu ne imaam Muslim soloo na ko na ko noon imaamu Ahmad rahmatullah alayhima wala imaam Ahmad ak imaam Muslim rahmatullah alayhima mu ne yéen ndawal yonent bi alayhi salaam nee na moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri inna adnaa ahli nnaari azaaban yanta'ilu dinaalayni min naar yaghli dimaaghuhu min haraarati naalayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ki nga xamante ne nii eh, moo gën a woyof ah li nga xamante ne mooy mbugal waaw inna adna ki gën a suufel te gën a woyof le ahli naari waa safara adaban mbugal yanta'ilu dañ koy solal ay dàll bi naa lay ni ñaari dàll min naar ci sawara yaxli ca lay baxe dimaaruhu min xaraarati naa lay yuppam gi yuurum yuur gi di bax ci tàngooru ñaari dàll yañ ko solal mooy remonter waaw mooy yéeg jaar ci tànk yi remonter yéeg jaar ci biir bi yéeg ba ca bopp di baxal yuur ga bu dee yuur ga lay baxal waa fa mu jaar lan nga ciy xalaat ginnaaw gi mu teg ci xadiis sëy naa Ibn Abbas radiyallahu anhuma te xadis boobu naka noonu imaamu Ahmad ak imaam Muslim ñoo solo moom imaam Muslim teg ci xadis bi jëlee ko ci Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma foofu mu wax ni sax ana kan mooy kii kan moo gën a woyof biir safara kan la ah moo al imaam Ibn Tin ah loolu de c'est possible muy euh, que. kene muy Abu Talib mu ne moom la ndax riwaay Ibn Abbas bi moo ko leeral Mawlana Ibn Abbas fii dana radiyallahu anhuma al-Hashimi radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ahwanu ahli an-naari azaaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bi-na'layni yaghli minhumaa dimaaghuhu aw dimaaguhu waaw mu wax ñu kon kan la mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ahwanu ahli an-naari azaaban ki gën a Euh, euh, woyofle mbugal ci waa safara Abu Talib mooy Abu Talib man huwa Abu Talib hada mooy baayu sangu yu mag yi waaw mooy baayu Aqil baayu Jaafar baayu Ali banu Abi Talib radiyallahu anhum waaw man huwa Abu Talib hada mooy ki nga xam ne keroog bi yonent bi alayhi salaam bi bàyyite xam li bi maamam Abdul Muttalib di génn àddina moom mii la ko bàyyi loon ndax moom ak baayam ñoo bokk ndey ak ay mbokk lañu woon Abu Abdul di génn àddina bàyyi koog moom mu yar yonent bi alayhi salaam yor ko ba ni muy wootee moom mooy ki nga xam ne moo ko doon yiir moo doon dox diggante waa Quraysh ak yu bari ci ñaawteef yu ñu ko bëggoon a def pare woon ñu embargo ko waaw moom ak ci waa Banu Haashim mag ña ànd ak ñoom ci waa Banu Muttalib même bu dee ñenn ñu bari ci ñoom gëmuñu woon yonent bi saa saa nee ñu nangu dem ci Sha'b Abi Taalib ñu embargo leen foofule waa Quraysh teg leen embargo bu metti kooku mooy Abu Taalib te wax nañ la ñu génne woon àddina li tax lii nii am waxoon nañ ne hadiis Sayyidina Abbaas ba ba mu laajee yonent bi saa saa ne ko ah yonent bi saa saa yow de. Abu Taalib da la doon da doon la doon protéger la taxaw di ji waaye lan nga ko dimbalee mu ne ko burul woon man mu ne moom daa nekk ci dox dox minan naar ci tepp tepp safara la nekk biir safara foofu lay loolu mooy palaasam walawla ana burul woon man rasulullah sallallahu alaihi wasallam da doon nekk fi darakil asfal te loolu moom saa imaamul Buxaari gisoon nañ ko burul woon loolu ci fa gën a suufi fay xool ci safara fa gën a metti fa la doon nekk burul woon man lay nekk waaw waaw yonent bi alayhi salaatu salaam lool mu ne bu dul woon man foofu lay nekk waaye nag ci tepp tepp safara la nekk mu ne inna ahwana waaw ki gën a ahwanu ahli an-naar 'adaaban Ibn Abbaas radiyallahu anhumaa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ki gën woyof mbugal yawmal qiyaama waa safara Abu Taalib mooy Abu Taalib waaw ndax comme niñ ko waxe woon li wér mooy dafa génn àddina te tuubul woon gëmul woon allah waxul woon laa ilaha illa allah waxoon nañ la xadiisu sayyidina la abbas bay wax loolu dëgërul waaw al borom mustadrak moo ko solo te daa am benn majhul bu fa nekk loolu kenn du ko jëndee ak xadiis bi nga xam ne sayyidina sa'id ibn al musayyib moom ci boppam moo ko solo ko ci baayam mu ne keroog lamma hadara aba talibin al mawt keroog bi nga abu talib dee ci la nekk ci lalu faatoon yonent ma lay faasaan dugg ci moom fekk fa Abu Jahl wa Abdallah ibn Abi Umayya nekkoon frère ci yaay Ummu Salama te moom mujj na tuub Abdallah ibn Abi Umayya boobu waaw yonent ma lay faasaan ne ko yow sama baay tax waxal genn kàddu rek goo xam ne moom laa lay am ëllëg moom laay moom laay taxawee sama kanamu boroom ngir fexe mu jéggal la waaw waxal laa ilaaha illallaah waaw abu abu jahlin naan ko ya aba talib atarghabu an millati abdil muttalib naan koy abu talib ha daal da ngay jënd sa diiney baay gi nga xam ne moom la ne woon abu abdul muttalib di topp diiney gone gi ak kii nii ba abu talib mujj génn àddina ci noonee waxul laa ilaha illa allah voilà loolu mooy li dëgër voilà waaw kon kooku mooy ki nga xam ne Seydina Abdallah ibn Abbas al mi nga xam ne Abu Talib la ci moom <laughs> li Abu Talib nekk ci Yonent bi sallallahu moom la nekk ci Ibn Abbas mooy frère Abu Talib moo jur Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di Abdallah waaye frère Abu Talib di al-Abbas moo jur Abdallah ibn Abbas <laughs> voilà mooy gis nga diine lii la neewul noo moo man ci man sama sama bàyyi texlu ko waaw kon xadiis yu mel nii noonu du ma ko nettali ah déedéet déedéet xam-xamu yeneen ba lay saasaam lépp la ñuy leeral loolu ñun ñoo koy def jàpp ne non loolu day li mbootu kër geeg njàng déedéet li mooy njàngale waaw mooy li doon wax keroog rek waaw misaalum Abu Lahab lañ jëloon ndax Abu Taalib li mu def dafa li mu defal yonent ba lay saasaam dafa rëy moo tax yu bari moom da nga koy teggi bañ ko di tudd lu dul xadiis yu nii boo ñëwee fekk mu tudd ko nga moo tax bi ñuy joxe ku jege yonent bi saa saa ba bari génn ci kéefër ana lan la ko bokkoo boog di jariñ frère beneen frère bu yiis bi lañ jëloon tabbat yadaa abi lahab abu lahab lañ jëloon <laughs> waaw moom mi nga ne moom ak fuuyam ak mbonam moom moom moom daa éclatant daa leer <laughs> waaw waaw parce que sori woon li abu taalib nee woon waaw waaw mooy abu taalib jege gi mu jegewoon yonent bi saa saa ak li mu ko defal lépp am na lu mu ko jariñ waxoon nañ la même am na lu mu ko jariñ parce que bu duggee sawara bés ba mu kontaanoon bañ ko ne sa doomu mbokk bi kat eh, sa sa sa soxnaay doo mbokk bi am na kii am na doom waaw muy Amina am na doom di sa sa sa sa soxnaay frère bi génn àddina di Abdallah dafa kontaan ba libee rek ak ko annoncé waaw loolu saa bu ju waxtoo jotee altine dañ koy woye faloon buggal mi te xoolal li mu def après lu yées li mu ba borom bi ne tabbat yada abi lahab teewul kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam hatta kufaar yi ñi nga xam ne ñoo koy sopp même bu dee ne sopp googu du tax ñu génn safara wala du du leen tax a yóbbu àjjana ndax buñ ci boolewul laa ilaha illa allah ku mel noonu bu faatoo buy nekk safara ak ak bu mel ni ñi nga xamante ne dañ doon noonu ak yonent bi alayhi salaatu ko kam ka am saali abi lahab abu jahlin waaw comme abu jahlin yi <laughs> waaw Abu Lahab noonu la meloon mais am na lu mu joxe def te loolu mooy ba yonent bay saa doon doon doon gane àddina ci la kontaane woon mais mal <laughs> après bi diine yi ñëwee moo gën a noonoo diine yi waaw te gën a bokk moom waaw kon nag mu nekk yi Abu Taalib la waaw moo tax it Ali ci boppam keroog bi nga xam ne comme ne Sunan nasai rahimahullah keroog bi bàyyam génnee àddina dafa ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna abaka shaykh ad-dall aw kama ne ko yow inna ammaka ne ko yonent bi sallallahu alayhi sa bàyyi téex bi ash-shaykh góor gi nga xam ne ad-dall dafa sàng mooy dafa moy yoonu njub waaw mooy yoon yu ñu fi indi da koo moy nekku ci génn na àddina yonent bi sallallahu alayhi ne ko demal bul def dara lu nga digal ma ba ma dig ba ma dikkal la ba ma ba ma kii waaw kon kooku nga foog ne kooku da doon nëbb ne baayam lii la moo tax diine la moo tax Seydina al Abbas bàyyi Ibn Abbas Abdallah mii keroog bi nga xamante ne nii ci la fatxu Makka am bi mu bëggee naan day bëgg a faat Abu Sufyan al Abbas daw ci yonent bay saa saam njëkk ko waaw naan Abu naan naan naan Omar finalement bon ci gàttal quoi. di wax daal wax ñoo xam ne c'est comme si Omar boo gisee bu bëgg euh, na Omar radiyallahu anhu day xër nii bëgg faat ki nga xamante ne nii mooy euh, <laughs> Abu Sufyaan nii amaana da dul bàyyam wala du kiiwam rek jegewu yen yenn jege Seydina Omar na ko eh ah, Abbas yonent ma lay sax sax ma ngi toog di leen déglu ñoom ñaar <laughs> mu ne ko eh Abbas yow xanaa xamoo ne sa jour bi nga tuub sa tuub moo ko gënoon a kon ci laa gën a kontaan man bu doon ne sama baay di Xattaab dina tuub lu tax parce que xam nga ma xam ne yow sa tuub yonent ma lay saa saam da cee kontaan da ci doon kontaan kon yow nga tuuboon même sama baay bu doon dund yéen ñaar ngeen nekk sama baay yow nga tuub Abbaas moo ma gënaloon sama baay tuub parce que xam naa ne yonent ma lay saa saam looloo ko gën a kontaan loo waaw boo yaakaaree na nag Abbas man li may kii kii nii parce que damaa jege ñoom ñépp a ci yam moo taxoon keroog Badar mu ne woon mbir mi lenn la yonent ba saa saam ndeem laaj nga ma sama xalaat ci prisonniers yi ñu jàpp waaw ndax al walaa wal mu'miniin wa mu'aadaatul ñi nga xam ne mooy a'daa illah noonu yàlla yi waaw al wal baraa waaw lëkkaaloog ñi nga xam ne ñooy waa yiiw ñi gëm yàlla tey noonoom ñi nga xam ne ñoo bañal yàlla waaw mu ne man daal laaj nga ma sama xalaat ginnaaw ba mu laajee xalaat Seydina Siddiq jox ko xalaatam laaj Seydina Ali radiyallahu anhu après Seydina euh, Abdallah ibn Abdallah ibn euh, saahibu as-sarirati adh tam gaañu woon Ansaari bi Seydina Jaafar in qutila Jaafar nooy qutila Zayd fa Ja'far ala an-nas wa qutila Ja'far fa Abdallah ibn Rawaha wala Abdallah ibn ibn Hudhafa moom moo moo ma doon kii waaw muy Abdallah ibn Rawaha moom it joxe ne man daal li ma gis ñu dugal leen ci xur taal leen ñoom ñëpp Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Ali waxul dara Seydina Abu Bakar ne ñii suñuy mbokk la ñoom yooyu léegi nañ leen jàpp def jël ci ñoom rançon laaj leen ak yu mel noonu ku bëgg jote sa bopp nga joxe fidaa u sa bopp say mbokk siinoo euh, doo fi jóge Seydina Omar ne man daal moom ko laaj nga ma sama xalaat rasulullah sallallahu alayhi man li ma gis mooy nga jël man Omar jël sama mbokk diw mi fi nekk ma cor boppam Ali nii <laughs> ibn Abi Talib nga jox ko bokkam ni ñu jàpp fii ci prisonniers yi mu cor boppam Hamza nii ibn Abdul Muttalib ñu jox ko li nga xamante ne nii mooy jaasi mu cor bopp bopp bopp tam di ñu jàpp ta bon ay jamono jooju Seydina Abbas jàppoon prisonnier parce que jàpp ko loolu boo amoon mooy Seydina Hamza <laughs> ah, euh, euh, mbir moom xam nga moom keroog moom ci boppam moo ko rek waaw moom ci boppam Seydina Omar keroog Badar moo ajjanti nijaayam laax daal di koy faat <laughs> ba pare bi ñuy wax yeneen tubaab yi prisonnier yi mu ne fii daal loolu laa gis ku ci nekk ci ñun nañ seet ki nga gën a bokkal ñu jox la jaasi nga cor boppam bu dee deux nga cor leen bu dee ñett nga cor leen ñoom ñépp ba ni yàlla di di yàlla di xame ci ñun que amuñu benn nooy nooy ak benn mudaahana ak genn jege jege jege bu ñu am ak yéefar yi nii nga xam ne dañoo ñëwoon ngir xeex bii. gis nga kooku yow ko rey sa nijaayu bopp <laughs> ba pare ne sama baay bu doon dund yow wax baax comme que xam naa ne yow sa tuub moo gënoon a neex yonent bi alayhi salaatu te da koy kontaan loo yow nga tuub woon bu doon ñaar il faut ñaar rek tuub ma war a ñaan man Omar yow laay ñaanal nga tuub sama baay aw ko <laughs> ko loolu mooy diine loolu li koy wane mooy mbir yu affaire par par loo ñi ñoo bokk deret dégg fi mu bokk ak nangam tax na ngay ñëw di créer yu amul naan sawaay mucc na sawaay nangam na ndax lan parce que daa jege yonent bi saa saa léegi nooy def ak xadiis yi noo koy def lu tax ngir wane ne yow bëgg après ci loolu nga bëgg fee jaar ne walla yéen ñooñu yéen sopp yonent bi saa salaam sopp njabootam léegi ñi nga xam ne ñooy wax lee ñoom aljafa dañoo ñaawi kii ma loolu amul bàyyi leen di tuumaal ñi nga xamante ne defuñ lu dul topp ci xadiis yu leer yi nga xam ne waa Banu Haasim ci bo ñoo ko sooloo ñoo ko nettali. Ibnu Abbas kan moo ko gën a jege euh, Abu Talib Seydina Ali mi wax léegi hadith Sunan Nasa'i bi kan moo ko baayam doo mën a yaa ko gën a jege yow waaw mooy la ma la waxoon a am buñ nee ci hadith yu mel nii ko wax fii noo budul fi nekk di wax parce que Abu Talib li mu defal Yonent bi alayhi salaam daal rii lu dul lool ñu koy xoole loolu waxoon naa la la al imaam al Hafiz Kathir waxoon te ñu gisoon ko ca siira ba ba ñu doon gis mbiru Abu Talib waaw li mu waxoon loolu mooy mbir mi. bu doon de dagan na ñu ñaanal kenn koo xam ne du jullit du jullit kenn kese jullit ñépp ki ñu waroon a ñaanal mooy Abu Taalib waaw amul sama baay yow sax mooy ñu imaginer ñun suñu baay yam nekkee yéeféer jullit bu nekk taxaw di dégg sama wax yii yow sa baay nekk yéeféer waaw ñu war a ñaanal borom bi may ñu permission ne ñaanal leen benn julli benn yéeféer kese ngeen am droit ñaanal ko ngir mu mucc kenn bu boobaa ku nekk ci ñun waroo ñëw naan sama baay déedéet Abu Taalib nga war a ñaanal ndax moom li mu defal yeneen dafay sa sam sa bàyyi bopp xaaju def te yéeféer mu def voilà nag l'islam ñu tënk al mooy ki wommatu ci digalu yàlla yeeg namm namm yàlla yàlla def nga nangu ko xam ne loolu mooy dogal waaw moom moo xam xikma li tax mu doxale noonu kon nag affaire baa ngoog abu kon Seydina Abdallah ibn Abbas leeral nañu kon kii nga xam ne moo gën a woyofle mbugal yawmal qiyaam yonent bi alayhi salaam wax na kan la mooy Abu Talib voilà léegi après ci la door indi nag xadiisu Seydina Nu'man alhamdulillah ah, ibn Bashir voilà mu ngi noonee <laughs> kon eh, wal iyaazu billah hmm? hmm? kon nag mu ngi noonu de kon lii lu raglu na ki gina néewle eh, am na yoo xamante ne na eh, kooku ci riwaay imaam muslim bi am na ci riwaay boo xam ne dane xam nga wax nañ la imaam muslim ñaari riwaay li ci indi am na koo xam ne dane mooy bi mu tegee bi inna ahwana dane sami'tu da sayyidna Nu'man dégg naa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamati rajulun ala akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjal wal qumqum mu nekk gën a woyofle mbugal yawmal qiyaam de góor la goo xam ne kenn dëgg tànk ga ca biir fatu ci lu laal suuf xadamayhi ay ndëgg tànkam jamrataani ñaari jamra waaw jamra mooy xal waaw bu ci tànk bu ne yàgg yi ni muy baxal minhuma dimaahu kamaa yàgg comme ni muy baxe almirjal cin gis nga boo tegee cin li teg ko ci taal bi taal yi ko ci muy lakk kii ba bax bay ñeer noonu muy baxe mu ne noonu la yuur gi def wal qum qum qum qum benn genre ndab la boo xamante ne ci cuivre lay doon boo xam ne bopp bi mooy ci kaw fi mbir yi génne après fi ndox mi fi nga mën a dugal ndox mi day sew waaw nga xam ne dañ ci tàngale ndox waaw waaw léegi lu mu ne comme loolu ni boo ci defee ndox ba baxal ko ni muy baxe naka noonee la kon nag ah mu ngi noonu kon nag ah allahumma sallim kon baabul xawfi <laughs> kii mooy ki gëna néew la bëggal te jàpp na ne ah wa ma yara anna ahadan gisul ne kenn ashadda minhu azaba moo ko gën a tarle bugal te kat wa dëgg-dëgg la ahwanuhum azaba ñun amul kenn ko yor bugal mu mel nii lu ñu la mën a defal imagine solal daal yoo xamante ne nii dañoo def ay xal ci suuf muy baxal say wut ci yi imagine bu yur guy bax fii ku yuroon bax nga dee <laughs> wal iyaazu billah kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy wax xadis bi ci tegu xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix-neuf hein way t'as vu ñu am la <laughs> hein mu ne moom al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala hein وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته rawaahu muslim rahimahullahu taala kon léegi al imaamu an-Nawawi rahimahullah am na lu mu ci teg xaar al-hujuza maq'idul izar tahta as-surra wat-tarquwa بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر walil insaani tarqawataani fi jaanibayi nahr waaw léegi kon lii la wax mu teg ci hadiisu Seydina Samura ibnu Jundub radiyallahu taala anhu nekkoon taalibe ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mu ne waan Samura hadiis numéro trois cent quatre-vingt-dix-neuf quatre cent bu manqué benn mu ne hadiis bi mu ngi koy jële ci Seydina Samura ibn Jundub di doomi Jundub di Samura ibn Jundub ibn Hilal radiyallahu anhu radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala neena minhum keroog ca mawqif ba laata borom bi di àtte jaam yi am na ci nit ñi ñoo xam ne man koo xam ne taxuduhu naaru ilal kambe an naaru ilaa kambe yi waaw waaw mooy ne bu keroogee euh, non kii lay was bi bi bokkul bi ci kala bi ci tegu la waaw <laughs> bu samsi bi bu muy wax wat day ñuy wàcce samsi bi ak xadiis Ibnu Umar bi non am na ci ñoom mooy waa safara waaw mooy ñooy dugg biir safara am na ci ñoo xam ne man koo xam ne taxuduhu man nag du benn nit mooy façon yu mel nii la taxuduhu naaru ilaa rukba ilaa ka'bayhi mooy ne safara si day dem ba ci ñoom moom fi ñuy àgg ci ñoom mooy ci seen kàmb yi mooy booy booy jàpp fi ngay fi ngay raxas ba foofu ilal kàmba yi ni déjoor yi ba ci déjoor yi ñoo xam ne safara si foofu lay tollu ci ñoom ñii ñoo gën a tuutile <laughs> wax nañ ne kee moom tànk lañ ko sal moom daal lañ ko salal mooy ci gën a woyof la am na ñoo xam ne mooy ginnaaw kooku am na keneen ku ci topp koo xamante ne nii moom safara si da koy jàpp ba ci cheville yi voilà yi mooy ci euh, déjoor noonu la ko moom loolu la mooy mbugalam safara si foofu la yem ci moom mais loolu da koy escanté te moom itam mooy ku ci nekk rek fa nga nekk da ngay jàpp ne yaa gën a <laughs> bu dee ki gën a suufale kii mooy ki ñu solal dàllu sawara damal ko ay xal ci suufu tànk ba koo moo jàpp ne moo ci gën a la ngay xalaat ki xam ne safara si moom ñëw na ba ci cheville bi ba ci dejoor yi waaw mu ne wa minhum am na ci ñoom waa safara man koo xam ne ta'xuduhu ila rukbatayhi waaw koo xamante ne nii mooy safara si day ci moom moom la muy nukk naq ci biir safara ah, xam nga kii boo boo boo ñëwee ci tafes hmm, yëkkati say tànk ndox mi di laal say say say say say say cheville loolu kese la waa ji am safara waaye mu ngi escanté wu pour moom moo gën a mettile comme que mu ne am na koo xam ne nag wa minhu ci ñoom man ta'khudhu ila rukbatayhi kooku safara si da koy jàpp ba ci genou yi ba ci bëti óom yi foofu lay tollu waaw foofu la ko safara di tollu moom di ko escanté moom tamit mu ne wa minhum am na ñoo xam ne nag ci ñoom man ta'xuduhu ila hujzati koo xam ne safara si day dem àgg ci moom ba hujzati lan mooy hujzati imaamun mu ne maq'adu al mooy maq'adul izar mooy fi nga xam ne fa la ñuy yeew nit ki bu takkee euh, ceinture mooy euh, wala ab ab yére xam nga isaar ak ak rida ak isaar isaar mooy euh, làmbaayu suuf xam nga arab yi loolu lañ doon am dañ doon am di sol làmbaay boo xam ne ci suuf lu moom lañ naan isaar ci ndigg gi lañ ko doon takk mooy place bi ñuy takk ceinture fa lañ ko doon takk bu wàcc am nag lu ñuy teg ci kaw tegu ci kaw mbagg yi wàcc ñu loolu mooy rida lii nga xam ne nag ci ndigg li wàcc loolu mooy isaar léegi nag mu ne am na koo xam ne foofee la ko mbugal mi la ko affaire bi di toll xamante ne noonu la hu la ilaha illa allah loolu garaaw na de saawaay wallahi garaaw kon mooy maq'idul izaar fi nga xam ne maq'idul izaar yi fi nga xam ne fa la ñuy takk li nga xam ne mooy izaar gi taxta surda ci suufu jumbax bi mooy foofu mooy rek booy sol ceinture tey fi nga koy takk wala booy takk sa surb yow yaa am bu dee ci ñi defee takk surb wala rek bu dee ñi nga xamante ne ñoom itam dañuy eh, euh, serrer ceinture aywa <laughs> walla iyaatu billaah <laughs> waaw mooy daal góor gi bu takkee ceinture moom koy takk voilà yooyu ndaw si boo doon takk sër <laughs> ca ngay takk sër foofee nga koy takk ci suufu jumbax bi voilà a nga xam ne safara si foofu lay agsi ci ñoom waaw mu ne wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne nag man taxuduhu safara si da koy jàpp ilaa tarquwate moom fa mu safara si yem ci yoon mooy tarquwate léegi la mooy tarquwa imaam an-Nawawi mu ne wa hiya al-azm mooy yax wi nga xam ne alladhi 'inda saghrati an-nahr mooy fi nga xam ne mooy gis nga ci putu nit ki foofule ah yax way nekk foofee ca put ga ah foofee mu ne walil insaani yax boo gële la ngay nekk foofee mu ne walil insaani te ñeen la nit ki tarkuwatan ñaar la ci am fii jaanibay nahr mooy put gi ci ñaari côté yi ñaari côté put gi li ko séq moom put gi boo ko lambee nii yaa bay lambal sa put gi ñaar yoo xam ne foofee ah gaa nga xam ne ñoom miin nañu rendi xar xam nañ ci lu baax waaw les serial <laughs> <laughs> hadratal basha <laughs> hafizahullah kon mu ne moom la tubaab bi naan clavicule hein clavicule bi te put ga foofee koo xam ne foofu la mooy yow dalay dalay dalay xoj waaw naan boo xoj nit ki fa nga koy jàpp foofee <laughs> koo xam ne moom safara si foofu lay àgg ci moom mooy kooku moom mu ngay moom mu ngay tëmb moom gis nga kon mooy lii dañu wan ne gis nga safara borom bi nu nekk rek lay buggale nit wax na la fi ñuy jógee xoolal xoolal xoolal xoolal ci bi succession yi ki ñu jógee ka gën a hadith Seydina Nu'man bi ka gën a suufale ay xal lañ def wala solal ko dal safara defal ko ay ñaari xal ku nekk benn ci tànk bi mu nekk benn ci suuf mu jàpp ne moo gën a metti la kenn gënu koo metti la mu ne après ko am na koo xam ne moom ci déjjoor yi cheville yi la ko safara si di àgg am koo xam ne ci óom yi am koo xamante ni fi ñuy takk ceinture ci suufu jumbax bi am koo xamante ni nii suufu jumbax bi tiim naq bi léegi diggante jumbax bi ak naq bi léegi mu am koo xamante ni mooy moom mbir mi da koy da koy da koy xot <laughs> waaw mooy ku nekk ak tafawutu fil am ay wuute ci mbugalis ku nekk rek selon na nga mooy woon yàlla ak na nga nekk won di def lu yées ci loolu wal iyaazu billah mu ne nag xadiis bii de rawaahu solo na ko muslim al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullahu taala léegi eh, yaa bay laaj bu njëkk bi nga xamante ne moom la ñuy eh, kii saasu ne mooy waaw léegi eh, est-ce que al imaamu taala kese moom ko solo ñu ne la déedéet Ahmad. rahimahullahu taala daal dina koy solo di sëriñam ah eh, ñoom ñaar ñoom ñoo ko solo muy hadith Samura bi radiyallahu taala anhu anhu wa arda al imaamu Muslim mu ngi ko ndi ci téere biñ la waxoon sànq ah ci kitaabul jannati wa sifatu na'imiha wa ahliha buntu bi mu def fi shiddati harri jahannama ci tarwaayu ah lakko tàngooru safaraw jahannama boobu dafa indi cinq hadis ah indi hadis bi mu njëkk indi mooy deuxième hadis bi mu fii dañ gis ko tey hadis trois cent quatre-vingt-dix-sept bu mawlaana ibn Mas'ud bi mu ne wa anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yu'ta bi jahannam boobu la njëkk indi après mu teg ci beneen hadis Seydina Abu Hurayra tegaat ci beneen hadis Seydina Abu Hurayra door cee teg hadisu Samuratu ibn Jundub yi moom da leen a tegale ñaari xadiis la ci indi yu samura daal leen tegale léegi nag nañ gis bi nga xamante ne mooy ñaareel bi boobu moo gën a jege li nga xamante ne moom la indi fii kon al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala kon ci kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa baabun fi shiddati harri naari jahannam wa haddathanaa amru bnu zuraara mu nekk ñu nettali mooy Amr ibn Zurara di Amr ibn Abi Amr hmm? Abu Amr boobu mooy Zurara la tudd dakkantalam moo doon Abu Amr ibn Waqid al-Kilabi Abu Muhammad an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana xabaare nañu Abdul Wahhab mu ne yaani Ibn Ata mu ne ki ñu xabaare mooy Abdul Wahhab di doomi Ata mooy Abdul Wahhab ibn Ata al-Khaffaf Abu Nasr al-Ijli al-Basri rahimahullah Basri waaye al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala an Sa'id moo ko jëlee ci Sa'id bi Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi Abu Nadr al-Basri al-Yashkuri rahimahullahu ta'ala an Qatada moo ko jëlee ci Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a Abu al-Khattab eh, as-Sadusi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala man sami'tu Aba Nadra mu ne dégg naa Aba Nadra di al-Mundhir ibn Malik eh, Abu Nadra al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala yuhaddithu an Samura ibn Jundub muy nettali di jële ci Samura ibn Jundub ibn Hilal ibn Jarih ibn Murrah Ah, Abu Sa'id ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad ñi ne Abu Sulayman sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam bokkoon nga xam ne dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo wàccoon Basra ak fi nga xam ne mooy Kufa radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala minhum am na ci ñoom waa safara man koo xam ne taxudu naaru ila ka'bay wa minhum man taxudu naaru ila rukbatay wa minhum man taxudu naaru man taxudu naaru ila hujzati wa minhum man taxudu naaru ila tarqwati voilà mu ngi nii kon nii la ko al imaamu muslim indee fii sinon bi mu njëkk indi da koo tënk mooy bi mu ne moom mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala haddathana Yunus ibn Muhammad qaala haddathana Shaybaan ibn Abdirrahmaan qaala qaala Qataadatu sami'tu Abaa Nadra yuhaddithu an Samura annahu sami'a nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna minhum man ta'khudhuhu an-naaru ilaa ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ilaa hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu ilaa 'unuqihi voilà mooy yooyu foofu dane mooy ca loos wa ilaa unuqihi ca euh, baat ba voilà baat ba moom mooy loolu rek kon mooy tarquwa gi benn lañu mooy foofale kon mu ngi noonee kon lii lépp ngir lan ngir borom bi dañu ko xamal ci yollan nañu yonentam alayhi salaatu wassalaam ngir wa yuxawwifu wa euh, euh, ñu man koo ragal waaw mooy nañuy moytu suñu borom de gisoon nañ ko ci aaya yi bi ñuy gis suñu borom ne woon wa wa yuhadhirukum allahu nafsa borom bi mu ngi leen di mooy talakuloo boppam de <laughs> waaw lii nii nii luy am la de bu kenn jàpp ne fii mu ne bon dañu koy wax rek ngir ñu correct ci àddina mukk wallahi nii mu ko waxee noonu lay amee waaw noonu la de am na ñoo xam ne lii la te lii day am ni koy neen timalay saab saab waxe lii wa leen di dal a'adana allah minhu kon nag wallahi baabul xawf te ku ci nekk ci ñoom ña nga ña xam ne ci comme liñ la ko waxee léegi dañuy jàpp nañoo ñoo gën a mettale alors que am nañu leen gën a mettale fopp waaw nga xam ne dañuy naq ci biir nag <laughs> waaw ña nekk ca darkul asfali minan naar fay xóoñ ci safara ñépp xam nañ ne metti mooy ba ceeb bi ci kaw am xóoñ bi ñuul foofu xam nga ne mos ceeb ba féete foofu ah taal bi escanté na ko ña foofu est ce ñoo métti la ah kay waaye ki ne ci kaw day jàpp ne moom moo gën a métti allah allah kon insha taala tey ñu daal di yem fii eh, ba jotaay bii ñu gis hadisu mawla na ibnu umar bi hadis numéro quatre cent insha allahu taala allahu taala alam